baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ñu ngi woon ci laayab téeméer ba boroom doon wax baada audu billahi min alsheytaani irrajim wa maa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul kon ñu ngi woon gis ni yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal di génne àddina léegi nag gisoon nañ fi nga xam ne noonee la génne àddina ginnaaw bi koy sayyidatu Aïsha daldi nooyale li nga xam ne mooy soccu bi sayyidina Abdurrahman ibn abi bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaahuma daldi radiyallahu anhuma wa ardaahuma daldi woon yor <coughs> léegi nag mu daldi soccu soccu boo xamante ne nii bu rafet boo xamante ne nii mooy eh, masula soccoo soccu boo xamante ne nii bu taaroo noonu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la demee mu soccu après nag nee na ci la dégg moom sayyidatu Aïsha naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne da ko doon ñaanal doon jël muawwidataani di ko ñaanal ndax da ko doon def doon ko doon ko moom la doon bu ko dara ma soona dal léegi nag nee na ma koy def di ko ëffal loxoom bi di ko ndax moo mopp barke di ko raayal mu ne ma laa allahumma li may ñaan sama boroom kay mooy ar-rafiq moom laay ñaan mooy àndandoo laa ët bi nga xam ne àndandoo ba al asad ba gën a kawe te gën a bi nga xam ne maa jibril ànd ak jibril wa mikail ak seydinaa mikail wa israfil ak seydina israfil alayhimu salaatu wassalaam nee na sayyidatu Aisha nee na ci laa fàttale ko nekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànnuñu moom lii la tànn kon mooy génn àddina noonee li génn àddina ci ginnaaw ci ci li nga xamante ne mooy li gina a dëgër kantaar riwaaye yi nga xam ne ñooy wax ne comme yu seydina Anas yi lam doon wax mooy as-salaa as-salaa wa ma aymaanukum moom la doon wax ba dog loolu noonu ginu la dëgër lii mooy li nga xam ne moom la mujjee kii même bu dee ne xadis yooyu mooy doon na ko dénkaane dëgg la bokk na ci yim doon dénkaane moom yonent mi alayhi salaatu wassalaam mooy julli julli julli ak li nga xamante ne moom la seen loxo moom muy seen jaam yeeg ak ñi nga xam ne yéena leen yilif bu dee boroom kër ñu nga yilif say soxna say doom bu dee ñi nga xam ne mooy boroom patron bi ñu nga yilif sa salarié yi bu ku nekk rek am réew nga yor ña nga yilif nga jiite leen ab mairie nga yor ñu nga yilif yilif ab xalifa nga lu ñu la man di woo yaay xalifa sa baay ak yooyu ña nga yilif maa ngi leen di dénk ci ñoo ñële yow da ngaa yor mindaan mu la mooy liggéey loo maa ngi lay dénk koo kële wama malakat aymaanukum na ngeen rafetal ci moom léegi nag kon loolu la li gën a dëgër mooy lii la doon allahumma rafiqal laa ba ni nga xamante ne noonu ne ci la génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante ne nii ci la génn àddina yeneen ruuxam gi daal di dem mu xool ci kaw daal di wax loolu la nga gis bët yi nekk ci kaw léegi sayyidatu Aisha nee na man bi mu bi ruuxam génnee àddina masuma fekk loolu mooy mooy xetu parfum bu gën a neex bu doon jóge ci néeg bi masuma ko woon a gis loo xamante ne nii moo doon dégagé wu di génn te mu ngi génn àddina diggante baatu sayyidatu Aïsha ak dënnam nooneel ci la génne àddina radiya alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xam ne loolu am na léegi ñan ñoo gi njëkk a dugg si ci néeg bi ginnaaw gi loolu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi moo ko soloo ci xadiisu Yazid ibn Babanus nga xamante ne rahmatullahi alayhi benn taabii la mooy taalibi saxaaba yi nee na dama ñëw ci sa Aïsha ànd ak sama benn euh, mbokku daal ñu daal di koy seet si léegi ngir jàng si léegi biñ ñee mu def xijaab bi après ñu la ñu koy laaj ci ay laaj daal léegi mu leen di nettali keroog ni yonente mi alayhi salaam génnee àddina mu ne bi nga xamante ne nii ci la génn àddina ma daal di koy sa léegi teg ko ndànk nag daal di koy muur ak li nga xam ne mooy daal di koy muur léegi nag nee na rek jekki rek Seydina Omar ak Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhuma daal di yëglu daal di dugg si ci néeg bi léegi nag bi ñu dugg see ñu ngi fekk maa ngi muur yonente bi alayhi salaam ñu ngi ko muur mais naa Omar dafa foogoon ne radiyallahu anhu kuene yonente bi alayhi salaam mooy feebaram bi rek ni muy mettee léeg-léeg ba mu nekk koo xam ne comme ku xëm évanouiru léegi mu dugg si naan ah, waay waay waa ghashiya da ashadda ghashiya rasulillah naan waay waay woonaa waay mettitu yonente bi alayhi salaam bi tax mel ni ku ku ku ku xëm nii mu tare de man la wax lool ñu xool ba wax lool ba dem Sayyidna al-Mughira Sayyidatu Aisha nee na maa ngi leen dégg biñ ñëwee bay waaj génn néeg bi ci bunt bi Sayyidna al-Mughira ne ko Umar ne ko maata Rasulullah de ne ko Umar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maata Rasulullah ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina de yow Sayyidna Umar ne ko kadabta bal anta rajulun taxuusu ko fitna na ko wax nga lu amul yow Mughira a yow daal ndekk kon yow dangaa nekk nit koo xamante ni daal yow fitna ak lu bon moo jaxasoo ci yow ba nga ñeme naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina yëgal ne nag yonent bi alayhi salaam du génn àddina mukk lu dul borom bi jeexal jaare ko ci moom naafiq yi te naafiq yi ñu ngi fi naka la yonent bi alayhi salaatu salaam di dina àddina kon yow Mughira ndekete yow daal fit naa la dugg léegi nag di waxee loolu après Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu am ku dem daal di koy waxi fekk fa mu nekk ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di nay génn àddina mu jóge foofu nu mu gën a gaawee jëlul gëléem ndax gëléem dafa yéex fas la jël léegi nag bi nga xamante ne ci la agsi fekk Seydina Omar bi mu waxee Seydina Mughira lool mu ngi génn nag nekk ci jàkka ji di tëkku nit ñi naan leen képp ku ma dégg mu naan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina dina tàqali diggante baatam ak bo doqam dinaa ko faat di li di di doyow di foofu di wër di gaa yi toog ñépp saxaaba yi toog ñépp jooy léegi nag moom mu ne ku fi ne yonent bi saa saa génn àddina rek di nga am problème am na beneen riwaay bu Seydina Urwa boo xam ne ci Ibn Lahi ala jaar bu imaamul Bayhaqi rahmatullah alayhi mais boobu dese naa wër que ne Seydina Abbas ginnaaw dafa ñëw génn dugg ci néeg bi génnaat ne kan la yonent bi alayhi salaam waxoon yéen ñi nekk ci jàkka ji est ce que am na ku mu waxoon dara daal di woon koy dénk dara bi mu feebaree nii. ñu ne ko ah ñun de xamuñu ko léegi mu ne yow Omar yow mii di wër di wax nit ñi di leen tëkku est ce que yonent mi alei sat salaam daf laa waxoon dara Seydina Omar ne waxuma dara léegi nag Seydina Abbas kon nag maa ngi seede ne kon yonent mi alei amul kenn ku mu dénkaane dara ku mu wax dara voilà mu ngi noonu ba pare ne leen moom génn na àddina voilà léegi nag Seydina as-Siddiq mais loolu dese naa dëgër léegi li dëgër mooy lii ma lay wax li nga xam ne Seydina as-Siddiq radiyallahu anhu ci lañ ko ko wax mu daal di accès fasam daal di yeew fas wi daal di dugg jaar ci jàkka ji lool romb daal di dugg ci néegu yëglu yëglu malgré li xabaar bi tiis ñëwul rek ubbi buntu bi ah dafa yëglu ndax loolu mooy teggin yi ñu alquran jàngal ci suuratu nuur daal di fëgg daal di yëglu daal en tout cas asalaamaaleykum ñu nekk si doo Sayyidatu Aïsha daal di koy accueillir mu daal di agsi fekk jigéen ñi soxnaam yi ñu ngi fa léegi nag ñoom ñépp ñu daal di xëcc seen seeni muuraay ak yooyu léegi Sayyidna Siddiq ñëw daal di xëcc muuraay bi yonent bi alayhi salaam ni ñu ko muur xool ne haa ah, daal di ne ah maata rasulullah ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne waa nabiya woonaa suñu yonent bi ah daal di ne génn àddina daal di koy fóon ci xar ci ci jëbi daal di koy daal di di jooy jooy yu metti sax waaye nag yuuxuwul ba pare daal di koy fóonaat ne waa xalila woonaa suñu soppe bi suñu suñu xarit bi daal di koy muuraat daal di xëccaat daal di koy fóonaat ci li nga xamante ne nii mooy ci jébiw nawaat waa safiya woonaa suñu yonent bi nga xamante ne gu sell ki ba pare beneen bi mu ne ko mu ne ah innal mawta allati al mawlu mawta déega nga xam ne de yow yonent bi alayhi salaam bi sa boroom daal di woon bind ngir yow de daal di nga koy ñam léegi nag mu ngi noon ba pare mu ne ma maa ma laysa shay maa qaala ibnul Xattaab ibna ibnul Xattaab Omar mi ma romb ci jàkk ji mu naan yonent mi alayhi salaatu salaam génnul àddina kooku wax wow li muy wax amul benn kooku du dara Omar li muy wax du dara après mu daal di génn noonu la muuraate yonent bi alayhi saam ne ko tibta hayyan wa mayyitaa ne ko teeña bi nga xam ne ci ngay dund ak bi nga génnee àddina nii kenn gi nu laa teey daal di koy muuraat di jooy moom Seydina Siddiq daal di dugg nag ci jàkke ji léegi ne Seydina Omar riwaay di la wax bu Seydina Urwa bi jaar ci imaam euh, Ibn Lahiya ak nekk ci imaamul yi boobu dane dafa wax ne Seydina Omar radiyallahu taala anhu bi mu ko ñëwee dana ko toogal mu toog déedéet li gën a dëgër Seydina Omar mooy li Mawlana Ibn Abbas nettali radiyallahu anhuma Seydina eh, Rasul bi mu ñëwee moom Seydina Abu Bakar dane bi mu génnee ci bi alayhi salaatu salaam dane Seydina Omar ne ko toogal Seydina Omar comme xaal bee ko duggoon ak ni mu kiiwee xabaar bi niñ ko niñ ko terrassé moom mu ne moom faalewu ko mu bañ léegi Seydina Abu Seydina Abu Bakar daal di dem ci côté minbar bi dal di taxaw nit ñépp daal di koy dégmal di ko déglu mu ne nag après ci la defee waxam ju siiw ja discours am ju siiw ja ne nag gaa yi ne fa man ne amma baadu sant borom bi tabaaraka wa taala daal di tudd borom bi tabaaraka wa taala bàkk ko kañ ko daa ba pare ne nag am ah, amma baadu fa man kaana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan ahadan qad maat ne képp ku kenn koo xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam la doon jaamu de na ko yëg ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi tëdd fii faatu na de wa man kaana yaabudullah képp koo xam ne nag yàlla ngay jaamu fa inna allah hayyun laa yamut ne yëg ne borom di tabaaraka wa mooy kiy dund moom du faatu ba pare ci la waxe sa alaaya bii ñu nekk mu ne wa ma Muhammadun ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa ma Muhammadun rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shaakiriin seydina siddiq mu ngi wax ci ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam nit ñépp di ko dégg mu ne wamaa muhammadun ne boroom bi tabaaraka wa taala nee na seydinaa muhammad de alayhi salaatu wassalaam nekkul illaa rasuul lu dul ndawam alayhi salaatu wassalaam qad xalat jiitu woon na min qablihi lu ko jiitu woon ne woon jaaroon na fi ar-rusulu ay yonent yeneen yu yonent suñu borom yónni woon alayhimu salaatu wassalaam dafa in maata ndax bu faatoo aw la walla ñu faat ko inqalabtum da ngeen faat ay yéefér wa man yanqalib képp ku dellu nag ala aqibay ci gannaawam falan yadur allah shay'a kooku du du lor boroom bi dara de wa sayajzillahu shakirin te boroom bi xelséef naa fay ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sant léegi nag léegi nag bi nga xam ne ci la ko Seydina Abu Bakar wax waa waa jàkk ji yépp di répéter sa la laaya bi di ko répéter mel ni dañ koy dóor a dégg léegi Seydina Omar ne eh ne Abu lii nga wax nii ci alxuraan la nee nag xamoon na ne ci alxuraan la mu ngi mel ni aaya bii maa ngi koy dóor a dégg nee na mu ne kon kay nee na ci saase man Omar ci la sama ci la dafa mel ni sama tànk yi ak supportootu ma mënuma ta taxaw damaa wadd ci suuf dal di àgg suuf mënatumaa jóg mënatumaa bouger tellement feebar bi mooy xabaar bi ni ma terrassé ak ma xam ne Abu Bakar wax na dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon daal ci ginnaaw nii nii nii daal nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deme wuyu ji boroomam daal di soppu dajeek boroomam ila rafiqul a'la ànd ak seydinaa jibril mikaayil ak israfil alayhimu salaatu wasalaam bii di ñëw ñu àggale kon li ci tegu mooy ci suñu laay wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in